li ma ci gis a li ma ci gisul zahir baak baatin baak zahiru zahir baak baatinu baatin baak baatinu baatinu baatin baak yëpp ngi déglu ci biir tur yàlla bi di as-samad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu as-samad wax naa leen ne mooy ki nga xamante ni ñëpp ko soxla sama soxlawul kenn ku am entreprise wala projet wala bëgg-bëgg rek am nga ku la ca jàppale am na góor ca taxawal mbir ba mu des allahu jalla wa ala te loolu li koy illustré mooy turam bi di as-samadu samadi yëtu moom moo tax yàlla nekk li mu nekk su nekkul loolu ah ahadiyatu du am ahadiyatu du amul ah, ah ilahiyatu du am ilahiyatu du amul huwiyatu du am moo tax lixlaas day waar xul huwa gis nga huwiyatu daal di dugg allahu ilahiyatu dugg as-samadu samadiyatu soog a ñëw yi ci yooyu nag ñoom ñoo jur yeneen ñi ñëw yëpp lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad yooyu yëpp li ko jur mooy as-samad mooy tur yàlla central bi waaw mu nekk loo xamante ni ñëpp dañ ci war a bàyyi xel dañ ci war a bàyyi xel ndax bàyyi xel gi ngay bàyyi xel ci la defaru nit ki addunaam ak alaxiraam parce que junj naa ko léegi ci biir demi waxtaan bi loo gis ci àdduna ak koo gis ci àdduna il faut mu def lu ñuy wax partenariat partenariat il faut mu am association il faut mu am jàppalante il faut que mu am démb ci waxtaan ba doon ko fàttali ko déggoon ngeen ni ma ko doon junjee ci. doomu aadama ñun ni mu ñàkkee nekk ah ni mu ñàkkee am dur halata ala al insani hiinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura moo leen ko démb ci sosu doomu aadama hmm, ci début ci commencement ci commencement ba keroog bi mu dee yàlla daal di tàggalewaat gis nga ni mu boole woon démb góor ak jigéen kii indi ndox kii indi ndox mu ñu boole ko mu def fécondation di dox di dox di dox di dox di dox di dox ban ne lii embryon la ñu ne fœtus ba ci àgg moo fa nekk muy muy muy euh, ñu toog ba ci àgg daal na ñu toog ba ci àgg matu na ñu toog ba ci na muy nouveau-né di dox di dox ba nekk. beau gosse dem di dox di dox ba nekk xale bu góor di dox ba dox mu nekk mukallaf di dox ba nekk paa xëy dégg nijaay dégg papa toog ba caag dégg maam toog ba caag dégg ñu ne ah moom de woon na kongu ne nii màgget na ba xubidaas ñu toog ba caag ñu ne dee ñu toog ba caag ñu ne léegi sax néew la ñu sàng suul daal di dem seen yoon gis nga ca début ba mbooloo la woon waaye ca diggu ba taxoo la woon loolu moo wax Seydina Aliou daan ne ثمانية تجري على المرء دائما فلا بد منها أن يلاقي ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ثم عسر ويسر وسقم وعافية mu ne juróom ñett ngi nii moom la séddinaale di wax les aléas de la vie doomu aadama mënta génn juróom ñetti mbir yi mënu koo génn juróom ñetti mbir yi nit mënu koo génn. juróom-ñetti mbir yi xam nga juróom-ñett rek kooku waxtaanu boppam la huit kooku waxtaanu boppam la mhm. huit huit dafa garaaw huit dafa garaaw ba yow ma xam sax huit day dox huit huit huit wallaay dafa garaaw waaye baax na nen nañ ko nañ ko tënk rek dencal leen ma ko rek ba beneen yoon insha allah dégg nga ñett yi mu ne mënta ñàkk a dox ci doomu aadama ñaar yi ma ci intéressé nag tey jii mooy wajtimaa'un wa furqatun ne booloo association wa furqatun ak tàqale ko séparation ci ci sa socio doomu aadama mais association la parce que ndoxu bu góor gi moo ñëw dajeeg ndoxu bu jigéen ki kon association la su demee ba mu jeex tamit ijtimaa'un mooy début ba waaye léegi bu furqatun day dikkaat parce que léegi nii nekkatoo ndox waaye ñaari mbir nga sa début ndox nga woon ñaari ndox ndox góor ak ndox ku jigéen waaye soo doxee sa dox jaar fa la yàlla jaarale ba nga dox ba sa dox mat xam nga luy mujj doon da ngay mujj nekk esprit ak matière ruux ak madda ruux ak madda ngay doon léegi nag su tàggalikoo bi jotee rek léegi ruux gi day dellu ba mu jóge woon yaa ayyatuha an-nafsu al-mutma'innatu irji'i ila ila rabbiki yal nañu yàlla boole ci ñii nga xamante ne dañuy am radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati yàlla yàlla defal dégg nga ruux gi moom day dellu fañ ko sose woon day dellu ca asloom day dellu ca origine am day dellu ci état originel am mooy la pureté la sainteté mooy sell mooy laaf dellu ci yàlla léegi matière bi nga xamante ni nag médd la fan lañ koy yóbbu fan lañ koy yóbbu ci suuf min haar xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa minhaa ci suuf yàlla nee na minhaa ci suuf de par la terre ci suuf xalaqnaakum ci lañ leen bindee ñun yàlla wa minhaa wa fiihaa ci biir suuf fii ci suuf la de fii origine kii la ma ngoog euh، euh، source la de par la terre. fii vers la terre xam kii kon day digg kii di kii di dugg vers la terre wa fiiha ci biir suuf si nu'idukum ci lan leen di delloo nu'idukum ci lan leen delloo wa minha de par la terre encore te minha la waxoon fiiha fii fii fii mu ñëwaat daal di waxaat wa minha encore de par la terre ci suuf nukhrijukum ci lan leen di génnee une fois sa origine terre la kullukum min aadama wa aadama min turaab kullukum min aadama wa aadama min turaab yéen ñëpp seen maam mooy aadama te aadama ñu yàlla ko bindee ci suuf minha xalaqnaakum wa min o fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla génn la bi mu leen génn nag fekk na am na lu dàqal woon ci yow génn woon na sa ruux ñu rot ci ko mu dellu ci allahu jalla wa ala ñu jël sa yaram def ci suuf wala moo tax doomu aadama bi war a góorgóorlu ci wàllu ruuxam parce que ruux mooy li nga xamante ni mooy des ba faw suñ la jëlee suul la ñetti fan ngay def daal di neewi sa biir bàmmeel juróom-ñetti fan nga fees bàmmeel bi 41 jours nga toj soo amee ñetti weer lu teg mooy li ñu jéngi sa yax bu yax yax bi ci ndigri daal di tàggali kook moroom ma jeex na suñ mbokki sax yi jël li ñu war a jël yépp dugg ci sa mbakke ni lekk yi suuf yi sa pooj yi yépp ñu coob ko ba nga sa wit léegi nag bàyyi laa suuf nag mu lekk sa yàq léegi nag ki nga xamante ni moo ngi sonn ci àdduna di toppatoo yaramam di lekk ah di tëdd di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di xiiwlu rek di sarse rek hmm? yow xanaa xamoon ni li ngay sarceel sax yi sax yi ngay sarceel sax yi ngay dundal xam nga am na ñoo xamante ni fu mu seen sax ñoo ngay toog di xiibal parce que xam na ni suñ ñëwee liñ xiiboon démb yëpp dinañ ko xiiwul sax yi moom laa noonu man leen góorgóorlu leen surtout suñu mbokk jigéen ñi dañoo seexlu xam nga jigéen ñi suuf bi leen takk sax suñ doxee sax takk sa dugg ci kër may ma ndox ma rab waaw mouchoir comme bu minute bu jot defaraat maquillage bi dama koy fàttali wallaahi fi la woon taay kaw bi ci dé yàggul matul sax ñetti weer jigéen bu baax ma xam ko mu nekkoon ko cinq xam nga set dafa am ak set lool am cinq cinq moo gën a bon set waaw mooy yow ñi gën a set suñ ñëwee dañu dañu ci yow su nit ñi di sangu benn yoon yow sept fois ngay sangu da bomb ba set bombaat bombaat bombaat bombaat génn ci mbir yi rek daal di ñëwaat duggaat sanguwaat sept fois ku la póotal mënu laa póotal kenn mënu laa póotal da nga ah ñàkk fexe rek indi rek garaawul ku la raxasal du raxasal mën nga ne ko waaye lii de nangam fekk loolu du jikko bon cinq la mën na ñox cinq kii ma lay wax ni ko la woon wallahi maa ngi fàttaliku keroog biñ koy suul man parce que man xam naa ko maa ngi gis ki nga xamante ni mbokkam la moo ngi jël bakkanam bi nitu bakkan la quoi maa ngi gis mu jël bakkanam bi di ko dës ci miir bi miiru kii ci ci ci peru kii euh, euh, kamb gi di ko forcer may gis bakkan bi ni muy lemoon koo xamante ni da ngaa cinquante ba sept à sept à sept à sept ba say we sax du xaw sax takk fara tey jii ñu jël la ah gas ba mu xóot fàtte sa propreté ak sa set ak sa yëpp rokkas ci suuf jël sa bakkan bi mu gënoon fonk dëkk ko ci bammeel bi di ko di ko forcé nag rokkas di rokkas ma sëgg nii tàngoor bi nekk ci biir bammeel bi moo ma sëggiloo koo xamante ni mosoo tëdd te amoo bantiloo soo soo soo tëddee nee la sa courant coupé nga génn ci bi di toog ba deux heures du matin toog di xaar pour courant tax tey jii ñu jël la rokkas la ci Euh, ci kër boo xamante ni matul sax cinq centimètres gas ko ba ci óom ba mel noonu dañ koy gasee dañ koy gas ba ci óom kii gas day gas ba dootul mën a génn ñu jàppale ko mu génn xay Muhammad lii daan na ko radiyallahu anhu koo xamante ni mu mënoo dara far ñu jël la takk la sàng xëpp la ndox ba sa yaram yëpp daal di gën a sedd ah ñu yeew sa tànk yeew sa kanam takk say ngaam rakkat say bën bën yëpp yeew lu ba dëgër taxañ la rokkas la ci biir suuf foo rëcce yow burul loolu sax doo rëcc parce que yàlla yabal na deemu ray la léegi ne mu boole ci gaa yi jël la yeew la yeew rokkas ci biir suuf boole ak tàngaar waat ak effet nga ngaa toog nag processus la ñetti fan ya nga fees juróom-ñetti fan ya nga toj ñetti guddi yax ya daal tàggali ko lii jar na xel moo tax nit ki dafa war a góorgóorlu ci ruuxam xam nga tax ñaari mbir moo tax jàngal suratul ah xarqan wan naasitaati nastan ñaar yi rek a am démb lu ma leen waxoon Cheikh Tidiane lu ma leen waxoon démb ne leen tur nit amul tur tur amul kañ la tur di am keroog bi yàlla waxee ne laa yastawi asxaabul naari wa asxaabul janna asxaabul jannati humul faizun su yàlla waxee ne ñii ñooy dem aljana ñii ñooy dem aljana keroog la nit am tur su yàlla ne ñii dem nañ dem leen safara mu ne keroog la am la nit am tur ku dem aljana sa tur mooy nitu aljana nga ku dem safara sa tur mooy nitu safara nga yan ñu yàlla boole ci waa waa joor di jaay si nga li mbokk mi wallahi loolu yàlla rek ko ñemee ah ko doon ni Muhammad kan moo ko ñemee rey ko doon ni Cheikh na Tidiane moo ko ñemee rey Cheikh Omar Fouti nag Cheikh Mouhamadou Ghalib mag ñu baax ñi kenn moo leen ñemee rey kenn kenn ñi moo leen rey moo tax sëñ bi nee na fa ma sha'a kaana wa ma lam yasha fa mumtani'un kayfa sha'a ihtakam waaw walaw anna kullan wara ajma'u ala matlabin dunahu wallahi mastatam mënu nekk son borom nit ñi li ñuy doxee mooy projet mooy projet ak bëgg-bëgg ak entreprise allahu jalla wa ala nag dafa am lu moom li am du projet du entreprise xam nga la am innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun moom loolu la yor kun fa yakun la yor moom wa ma an yasha allahu rabbul alamin moom la suñ bi doon moo tax nit su bëggee texe day fexe am tawfiq mooy lépp lu mu bëgg rek fekk yàlla bëgg na ko yàlla nañu ko yàlla defal jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma kon yëpp yaa ngoog waaw kay ah lii jërëjëf sañ mbay non li tax ma wax leen mooy dafa am ay situation yoo xamante ni kenn du fa fekk nit coolee bari rek am laaj daan na ko wax mu ne adduna bi lépp dañ koy lijjanti waaye ku wéet ak sa démb wax naa leen ko man leen ngi nopp sa jëkkër musta àgg ci mu dee nga ànd ak moom biir bàmmeel man de gisagu ma ku ko gis ci yéen nopp sa jabar musta àgg ci ànd ak sa jabar ci biir bàmmeel man de gisagu ma ku ko gis ci yéen taalibe gëm sa sëriñ gëm sa sëriñ tax na benn taalibe fekk sëriñ ba ci biir bàmmeel am na mbëkk miir am na daanu jël am na saaga yàlla am na yooyu yëpp dañ koy def mais dee gis ko doo lañ ko gis sëriñ bu ne taalibe bi daf maa gëm a gëm a gëm ba mu dee mu ne ñu mu ñu gas mu ne suulaa leen mu mos ngeen koo gisa ah? amagul te du am gars yi loolu seen seen seen pas pas ak seen cofeel seen ngëm ah bokku ci bokku ci joxe xaalis joxe bakken jébbuloo jox ko jël yooyu yëpp ah ba gëm nañ ko waaye joxe bakken di leen bokku ci parce que parce que benn yoon la ñuy dee te xamoo loo fay fekki énor dafa doy waar moo tax seen maam la Muhammad yi doon ko wax ne adduna ajjana ku la ko ku la ko yombalal moo la ko moo la ko xañ parce que parce que da ngay dee da ngay dee te kenn du sa dugg yëg sa par ñaata ñaata taalibe ñoo nekk fii ci dixième gi ñaata taalibe seen sëriñ xamuñu sax ne dañ leen tëj ñaata taalibe ñooy fii fii lii fii ñu dëkk nii ñaata taalibe ñooy nekk fii duñu am lu ñu añee seen groupe yëpp yëgu ko sax te mu ngi moo ngi añee miswi wallahi di reere ginaar di ndékkee ay nenu waa wallahi moom la ndékkee yëgul yëgu ko fu nga ko yëgee su ko yëgul yónnee la sa am mille francs peut-être yëgu ko mais soo ko waxul ne ko woowul woo ko ne ko sama bopp day metti mais xamu ko mais xamu ko xamu ko c'est personnel jaamu yàlla c'est entre nit ki ak boromam sëriñ bi nekkul lu dul ki lay dimbali ci yoon wi mooy lan ñëwul ñu bokk dem jàkk di julli ji ñëwul ñu bokk dem jàkk dem wala fa ñëwul ñu bokk jàkk dem dem jàngi alquran ñëwul ñu bokk rusante ngir yàlla ñëwul ñu bokk bëggante ngir yàlla ñëwal nga may sédd ngir yàlla ma lay sédd ngir yàlla nga bëgg ma ngir yàlla ma bëgg la ngir yàlla ñu bokk di jaamu yàlla su ëllëgee ñu bokk fa ñu nekk loolu mooy sëriñ taalibe ci ñi xam mais jamono nag wax naa ni léegi wàllu sëriñ taalibe amatul léegi affaire fan club moo am fan club gis nga ado sëñ bee <laughs> gis nga soxnaam see yaa moo mën a teeb bi de lan chambre à coucher sëñ bi mais kooku gàcceel na ku nekk doo du looxul toog fooy toog ku la toog loo ba toog ku la toog loo ba ngay toog ku la xool loo foofu ragal yàlla la ñuy xool maa ragal yàlla ci la ñuy xoolee wëliyu ci la ñuy xoolee sëriñ ci la ñuy peesee wëliyu nit ku baax kenn du ko xoolee ci ay yëf ñàkk fay di xool leen xool leen xool ñi gën a bañ yàlla ci kaw suuf ñoo ëpp alal ci àdduna ñi daq saaga Muhammad ñoo raw ci àdduna fi ñi gën a wedd yàlla ci kaw suuf ñoo ëpp xam-xam ci àdduna xoolal nit ku xamante ni moom fii ci Italie barki dem bi ñu dee c'est l'un de plus riches du monde xam nga bi muy dee kan la bind ni mooy hérité alalam xam nga la kan la bind xajam te mille de milliardaire la li mu am xamul nu mu toll bi muy dee xajam la wax ni moo koy doon du papa du yaay du rakk du doom du kenn xajam mooy doon lépp jeex na un point c'est tout ñoo gën a wedd yàlla ci kaw suuf ñoo créé bombe atomique ñoo créé science ñoo créé physique chimie yëg yëg yëpp ñoo ko créé te ñoo gën a wedd yàlla ci kaw suuf kon xam-xam kenn du ci peese waliyu karaama kenn du ko peese waliyu parce que yaa ngi nii di war defi karaama di wax waxi karaama di wanee karaama te xoola soo génnee fi gis koo xamante ni day saaga yàlla di saaga Muhammad di yéeg ci kaw appareil di dem ci lune bi te yow dema ko yow dema te moo ngi nii ci kaw lune ba nga gis ko démb mu dem yoonam def fa ay satellite am dina photo ci sa biir douche dina photo ci sa mbedd dina photo ci sa lépp te noonu ci tous kenn du ci peese wala yu oh, oh. wala yu li ñu koy peese mooy ragal yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi ñan loo yàlla al ulama borom xam-xam yi borom xam-xam yan mooy ñi nga xamante ni seen xam-xam-xam source ba mooy ragal yàlla wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen bokkut ak ki nga xamante ni daa gëstu ba xam bokkul ki yàlla xamal xam-xamam leer la wax naa leen gërëm ne leen imaamu u imaamu imaamu Shaafi'i radiyallahu anhu dafa dem ci sëriñam Waki' di ko joytu mbir ne ko shakawtu ila ne shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi fa qala li bunayya inna an-nura 'ilmun inna an-nura inna inna al-'ilma nurun inna al-'ilma nurun wa nuru Allahi la yuhdahu 'asi inna al-'ilma nurun xam-xam leer la kooku waxtaan boo xam ne yaakaar naa defoon naa ci waxtaan bi ah fan nga ko burdu ba ma ko inna al-'ilma nurun xam-xam leer la mais leer attention dafa graw leer nga dégg ñu naan diw dafa am leer xamuñu luy leer de xam nga luy leer leer mooy Allah moo tax kenn du ko askan wi loolu wóorul gis nit ki xam ku la wax ku la wax diwul si moom si moom clair ku la wax diwul foo clair ku la wax diwul ak ñi ku la wax amul diw yu baax ay diw yu bien ku la wax ne amul saabu yuy defar yaram nga gis ko muy nekk na dëgg la kii moo am leer. kii kii day zikkar kii day jaamu yàlla yow ku la ku la kon moo la wax loolu ku la wax loolu xam nga luy leer leer mooy allah allahu allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا بغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ينقطعون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن الذي كانوا به يعملون mooy leer kenn mais attention bu leen topp yooyu nit bu leen affaire yomb yooyu xool nit ñi mu toogal ba jaay xeet ñuul xeex nga commencé naan day leer ak xalwa yi muy dugg ban xalwa ban fan la dugg duggul fenn daa diw ba naaj ay diw yu bien la ñuy yor yoo xam ne léegi sax dañuy pikiru pikiru am na piqûre yoo xamante ne doo ko laal gis nga ni ma nii su ma ko laalee bu subaa ma weex tàll te doo am benn cicatrice fépp ay xeer clean c'est-à-dire set wicc piqûre xam nga am na jiw yu yu bees yu génn ci jigéen ñi sept jours la om soo ka laalee rek léegi nga weex te doo am benn problème léegi am na beneen bu gën a garaaw boobu yegg si bareegul fii mais am na ñu ko laal fii am am na ko laal xoolal kii Ibrahima Mbaye bi Ibrahima mi su xëyee mu niroog daba bi baa mu niroog soxna euh, kee mu niroog maram bu baax ni mais xam nga ni Ibrahima am na fu mu jaar waaye jaamu yàlla mënta gaawee noonu déedéet déedéet déedéet leer mënta gaawee noonu noonu non am nga foo jaar foofu baaxul foofu baaxul xam nga xam nga fan moo baax xam nga fan baax suñu baax Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhamaa'u baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan lan la ci yàlla teg siimaahum fi wujuhihim yàlla ci yàlla defal siimaahum fi wujuhihim siimaahum fi wujuhihim yàlla nee na maa jël sama tampon leer dóor ko ci seen jëf soo leen gisee ñu ñuul ñu xees ñu xeereer ñu mën ci mel soo gisee seen kanam xam ne kii ku ñu war a teral la ah lii la ñuy sama ru bàyyi na la jug kaay toog sëñ fii li li mu gis fii la moo tax personnalité du ci yére personnalité fii la c'est entre les deux yeux benn biddiw la bu yàlla sànni ci sa kanam nit soo xoolee daan ne kii de du ku ñuy toroxal kii ku ñu war a ormal la ku ñu war a jox alal la ku ñu war a fonk la kii war da taxaw ci kaar nit ñi toog yàlla mooy sànni loolu ci dënnu nit ñi sëñ bi kaay a ah déedéet loo toog kaay toog sëñ bi soo toogul lu ma toog de daal di taxaw ànd ak yow te yow xamula te mën na la jur ñetti yoon parce que da ngaa bokk ci ñi yàlla yàlla tagg simaahum fii wujuuhihim yankaar man ko gis nga yàlla muy tagg yonent bi looloo gaay waxul seen koo waxul seen dara ashiddaa'u alal kuffaar su dee nit dafa weddi yàlla faaletul la ruhamaa'u baynahum seen diggante dañuy bëggante ba kenn ku ci nekk pare pour dee ngir sa morom ah yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan fu ñu toll tara de taraahum rukaan moo jiit de taraahum boo leen gis rukaan ñoo ngay ref rukaan sujjadan wala ñuy sujjoon ah yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan seen bëgg-bëggu adduna yëpp yëpp yëpp muy ngërëmu yàlla ak ngëneelu yàlla ak ngëneelu yàlla mooy seen bëgg-bëggu adduna yëpp kooku muy tasawuf piir bi gars di wuti bi nekk yow nga ne yàlla rek waaw yàlla nag ñu ne ko waa ñoom nan la leen di xàmmee mu ne siimaahum seen tampon ya siimaahum seen xàmmekaay ya siimaahum seen marque ya fii wujuuhihim moom seen kanam ya soo ne jàkk xam ni kii am lu muy jëfandikoo seen moom laaj Muhammad li naan na ko mu ne sàngar ak salaat fatiha yam soo koy jëfandikoo balaa yàgg rek ñu xam ne am nga looy mos yàlla mu ci yàlla boole simahu fi wujuh ma kon démb booloo woon ci diggante ñaari ndox ya tey jii tàggalikoo la ci diggante yàpp wala yaram mooy madda la matière ak l'esprit mooy ak ruux esprit boobu nag moo ma tax a jóg sëñ bi mooy wan nazi'ati gharqan wan nasitati gis nga kurul jaamu yàlla ku dul ku billaahi ku nanguwul yàlla ah ku jaamul yàlla ku wéetalul yàlla bañ ko bokkaale kenn bañ ko bokkaale lenn bañ ko bokkaale fenn nekk ci wama umiru illa li ya'budullaha nekk ci muxlisiina googee di sellal sa jaamu yàlla defoo sa roy waaye muy sayyiduna muhammad julli boole woo ko sa programme doo jullee rek bëjee am doo jullee rek da ngaa faqa salu daan julli bokkul ci sa programme doo julli ñu ne lox doo julli nga dem yàlla yaa digle julli waaw ñu ne yàlla la waaw mu nga ne ko julliwuma lu tax julli woo nga ne ko parce que julliwuma <laughs> c'est ça loolu mooy kufur woor nag nga ne wóoruma waaw sa bëri góor yi nga ne yàlla du moom yow da ngaa lebal yàlla ba ngay fayee wala yàlla dafa lebal ba ngay fayantoog moom day sa kii di sa buur dox la ndigal nga jëf nga naan ay fayantoog ba génn asaka rek nga ne sama yoon nekku ci hmm? du ma joxe am na nu mu ko waxee sax surtout al law ara law insha allah xaw ma nan at'amahu in antum illa fi dalalin mubin ca ginnaaw am na lu mu ko waxee waaw waaw waaw fi mu fi fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithli ma yakubu nasha'u nughriqhum fala sarikha lahum wa lam yanqulu illa rahmatan minna wa mata'an uh, wa idha qila lahum ittaqu ma bayna yadaykum wa idha qila lahum anfiqu ma wa kay ay baako bismillahir rahmanir rahim wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qaala xoolal qaala alladina kafaru lilladina amanu a nut'imu man law yashaa Allahu at'amahu in antum illaa fi dalaalin mubiin in antum illaa fi dalaalin nga wax ne yàlla mii wax ne nañ joxe moom mën na joxe ñu la dem mag nga ne daw ma tawxiid nga bañ son borom nee na maa ngi lay xaar maa ngi lay xaar bis boo xamante ni dinañ koo ba jàgg xam nga lan la ñuy wax ah dara desu fa xale yi soo leen déggee maire yi di wax ci seen biir ñu ne ana tante diw mi feebaroon wala bàjjen diw ngeen dégg ñu ne dara desu fa xam leen ni daanaka dee na ay kot la yu mag ñu yor dama leen koy jox nekk mag yéen ñëpp par force parce que ay mag ngeen yéen ñu gérer yu gën a graw yu ko gën a tàng. Hmm? Hmm? xoolal sama waa ji li moo xam yëpp kii sama gàtt bi. sama tur yooyu la waxee ne la la ca def bareetul rek xamal ni dee na heure bu ñu waxee loolu mooy yàllaa ca déggoo leen maire bi loolu ah moom de yàllaa ca def déggoo leen ko ba tàyyi mais yàlla fu mu def mais ñëpp puus nañu mais docteur bi mënatul mais sëriñ bi saafaraam baaxatul mais ay tiiram baaxatul mais sungufkat bi sungufam baaxatul mais jatkat bi jatam baaxatul mais jàngkat bi alxuraan bi jàng alxuraanam baaxatul xam nga lan moo baax fi ne nii dogalu yàlla yàlla nag nee na léegi nag comme ñëpp puus nañu dàq nañ ñëpp nee nañ kenn mënatul kenn xamatul kenn aayatul benn médecin mënatul dara benn sëriñ mënatul dara maa fi des léegi nag aca ana ana kii ana Azraïl mala mooy malaaka mi rayaate booy bëri bëgg ñoo xam turam Jibril rek lañ xam ñoom ñëpp malaaka yëpp Jibril rek lañ ci xam xamuñu Azraïl Azraïl mooy roccikatu ruugi moom rocci ruu rek mooy métier nee nañu bis bu nekk dina jël ruu doomu aadama ñun ñëpp ku nekk dina jël sa ruu tam tamal ko juróom-ñaar fukki junni yoon xool ndax waroo dee allahu akbar soixante-dix mille fois tam tamal ko lamb xool na daal ne ah kii de tuuti dese dese na ko vingt jours ah ñu nekk bëgg nekk di caaxaan rek te waa jaa ngi lamb suñu yëpp yi bis bu nekk rek di war a dee moom lay yabal léegi nag su ko defee bu dee yow lii ma doon wax yëpp yaa nga ca hmm? doo nangul yàlla doo julli doo woor doo fo doo doo fuglu bàkkaar suba bàkkaar ngoon caaxaan suba caaxaan ngoon fo sa adduna yëpp caaxaan rek gis nga nee na day yabal juróom-ñaar yi malaayika xam nga moom dafa am ay ñu koy dimbali juróom-ñaar yooyu kenn ki mooy toog sa baat kenn ki toog sa dënn kenn ki toog sa parax bi nii kii toog sa biir kii toog fii sa sa ndigg sa sa sa sa sa sa sa ndigg kii toog say pool kii toog say tànk noonu la ñuy séddoog yow su ko defee nag suñu rotee ruug yi mu jógee ci tànk yi yéeg ba ci baat bi bàyyiwaat mu duggaat moo tax ñu naan sukaraat métti na juróom-ñaari asamaan lay toog di rocci ruugi su rocci ba mu génn ba desul lu dul dee ba ne dee na dee na wala moo ngi kii moo ngi so moo ngi kii ñoo ngi ci waajtaay ñu bàyyi waat jëlaat bi wéraat feeñ da doo mën dara nit ki néew bi li nga yaakaar ni da nga yaakaar dafa immobile wala dafa feebar feebarul malaaka yi ñoo toog ci dënn ñii xoj ko ñii jàpp tànk yi boole ñii ceinture ko takk ko suñu roccee rek daal di dugalaat di dugalaat su ko defee ngay nekk ci loolu di sukkuraat di sonn di fitnewu su ko defee li nga daal di nag sax nag di weddi yàlla nag te ko weddi yàlla fooy jëm yàlla yàlla ci yàlla mu sëkk tension bala nga xam nga gars yi dañoo ay aljana ay safara ak yooyu man waxuma yooyu nañ wax fii ci bala ngaa dee sukkuraat bala maa gérer aljana ak safara gérer ma sukkuraat waaye léegi bala maa gérer su gérer ma sukuraat bu naan waaw nag gérer ma bàmmeel gérer ma ko su may dugg duggal ànd ak man ndax doo dugg parce que yaa ngi say bi ak seen njaboot yaa ngi ñoom ci kër ga njaboot gaa ngi fa di la xaar bu dee nag yal nañ ci yàlla boole da war a texe yaa ngi bokk ci war naa si baat malakul mu ci boppam mooy ñëw xam nga bii fan nekk. fan la nekk juróom-ñaari asamaan lay nekk di noot sa ruu ak di bàyyi maladie yii ñooy jàpp di ñoddi suñ ñoddee ñoddee ñoddee ñoddee ñoddi ba nga désespéré ba commencé di saaga yàlla di saaga yonent bi weddi yàlla di tuur ndox di di def lu kenn di yiy sa làmmiñ di wax lu bon ba ñu mujj laa jël génn la jëkk yóbbu la ci àll ba léegi nag mu daal mu soog a rëcc sa ruu sa ruu gi nag ñu génne ko la mu dem nag su demee ci kaw malaa mu malaaka mu mu romb mu fàtti ba kenam ku weddoon yàllaa ngi nii ku bañoon a jullee ngi ku bañoon a génn asakaa ngi nii ku bañoon a dem makkaa ngi nii ku daanul def baax a ngi kii mooy rek mooy addunaam kii fo rek mooy addunaam ku ci nekk taf say bakkan su ko defee nee nañ premier asamaan bii fi nga yem doo yëg fii la ñuy tagal ba yawmal xiyaama ñu fas yéene laa duma ci biir bàmmeel nag ngay xaar yawmal xiyaama seen maam waxoon na ko nee ragaluma ragaluma àllaaxira ragaluma dee ñu ne ko loo ragal mu ne durée bi ngay def ci biir bàmmeel durée xool leen sunu maam yi ba tey te yonent bi nee na ñi tëdd ñëpp bu leen yaakaar dañoo tëdd kese soit ñoo ngi leen defal ay branchement aljana wala ñu defal leen ay branchement safara yàlla nañ ci yàlla musal te loolu am nay firnde ah. ci alquran ak sunna ak sax seen maam alaaj Muhammad bi nii wallahi alazim kooku beneen waxtaan la ma ngo su ko defee nag ñi leen sellal di yiwal di baaxal di correctal wéetal yàlla mus ñu ko bokkaale kenn mus ñu ko bokkaale lenn mus ñu ko bokkaale kenn daan julli seeni waxtu julli juróom di ko def ak laab di ko def ak rukoox yu mag ak ak sujjóot yu mag di ko defee ca mbooloo ma di ko sellal di wóor seen weeru di fay seen bor weeru di génn seen azaka di di dem Makka di def lu baax di jokk mbokk di yiwal di sarax di saraxe di dimbali nit ñi di wax lu baax ci nit ñi du ñu sos du ñu tam du ñu sos du ñu xas jigéen du ñu wax lu bon yàlla nee na boobaa malakal muuti Azraayil ci boppam mooy ñëw su ñëwee xam nga lu muy def laafam bi nga xamante ni moo nekk ci ndeyjooram moom lay jël ubbi sa këru aljanna wan la ko wan say dex dexu sàngara yi ak dexu soow yi ak dexu euh, euh, lem ya wan la sa quatre-vingt-dix-neuf jabar yaa fay am wan la sa boy yu ndaw yi nga xamante ni ñoo war a nekk biir àjjana di la séddale di leen di leen di di la nekk say sa service nekk say serviteur hmm? wan la teraanga ya wan la xéewal yi wan la yu neex yi soo ko xoolee nii di ko xool di ko xool ba ci càgg ah mu daal di jël ci parfum aljana yi def ko ci mouchoir bi maanaa daal di loo koy def sa bakkan soo ko ñoddee rek gis nga bi ñu koy ñod bi ak bi muy jël luugi benn lay doon gis nga pikir kat pour le pikir lu ñuy wax xoolal lee nga xool rek ku yónni bi yaa dem na. wala ñu ngi waxtaan ak yow fekk pikir nan la nga yaakaar ne ayoo boobu benn jug na waaye yow demal pikir nan la bu yàgg jeex na dañ lay anesthésier nelaw loola bi ngay nelaw rek ci la ñuy rëcc sa ruug gi moo doon doo sukuraat yàlla ci yàlla boole yàlla na ci yàlla boole. su ko defee sëruu gi dem di yéeg nag suy yéeg malawul ala yëpp malaayika yëpp ñoo ngi dajaloo ñun ñëpp kenn ku ci nekk di xuloog sa morom di xeer ak sa morom di xëcc ak sa morom ngir jël ruu gi di ko fóon di ko barkeeloo di ko teg seen kaw ba muy dox premier asamaan deux trois quatre cinq six ba septième asamaan génn boobu dem ak euh, euh, euh, ba sidratul muntaha dem ba ca Ars ak kursi yu ñu indi ko teg ko ci kanamu yàlla yàlla daal ne kii de kontaan naa ci moom kii de bëgg naa ci moom kii de mu tasantil ruuxam ji ma ko joxoon musu ko tilimal musu ko bakkaaral musu ko fooye musu ko caaxaane kon man kontaan naa ci moom moom bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy wax ne yi yaa layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin yan ci yàlla boole moo tax nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla nañ góorgóorlu ci sell tey wattu bàkkaar bàkkaar baaxul ku ci def bàkkaar dawal tuubi mais gaawal jël sa kurus def astaghfirullah bu dee lu rëy la demal nga dem sangu ji nga jàpp dem wéet yow dong ak yàlla bu ci bokk bu ci boole keneen nga jàll julli sa ñaari rakka def astaghfirullah wa atubu ilayhi nga wax ak yàlla ne ko lii ma def ñoom te la bakken ak jamono caay caay kese da ma ciy dugal waaye du samay mbir baal ma yàlla billaahi dootuma ko defaat dootuma dem soirée mukk dootuma dem ci jaaxaan mukk dootuma def lu bon mukk kenn dootuma teg loxo dootuma teg loxo kenn dootuma ko def dootuma fen kenn dootuma fen loo dootuma jëw de kenn du ma jëwloo kenn du ma dootuma ko def dootuma toroxal sama wéy jur dootul wax mukk may wax yàlla maa ngi tuub loxo su billaahi bala maa yónni ma dem ci li ma yónni lu dootuma nekk sax ci lu may yedd sama waajur maa ngi jaay yàlla maa ngi jaay dootuma yedd dootuma gis ci lu may yeddee nga wax yàlla yooyu ba mu rafet soo yonent nee na soo ko defee ci saa si bi muy yëpp lu dugg sa dënn xam nga loolu mooy lan mooy al raja la confiance ak lan al yaqin la certitude da ngay am purpose na yàlla jéggal na la yàlla baal na la nga daal di jug nag daal di daal di page mais doo tëjee une page gaawal ubbi beneen page page bi yàlla baax na la ko bii nga ubbi yàlla defal na ci xéwal te commencé ko yàlla mu ci yàlla defal su ko defee loolu rek moo am solo ci la mucc adduna mucc alaxira teraanga adduna teraanga alaxira baaxu zahir ak baaxu baatin yëpp moo ngi nekk ci nangul yàlla tool yëpp loolu la Seydina Ali nag nee na nit mënta génn ci juróom-ñett yi sururun wa huzn léegi da bëgg léeg daal di mer tristesse ak contentement loolu rek ngay léegi léeg nii léeg-léeg nii garab nga rek léeg nga ruus léeg nga daal di tóor tóor daal di ami doom surur waxul wajtimaa'un furqatun tey jii mbooloo mi li muy bëri bëri bëri lu muy yàgg yàgg dañuy toog a daal ne allahumma salli ala sayyidina daal ñaan dem ñibbi te dañoo nekkoon par benn benn daay rek la woon n'est-ce pas ñu toog a jàng am ñu yokk fi ñu yokk fi ñu yokk fi ba dëpp dugal mu yàgg yàgg dañuy ñibbi dañuy tas dem mbool wala bi sax wax nañu ko lu dëgg mais lu tëgg tas c'est ça wa shima'un furqatun summa usrun wa yusrun tey jii day jafe bu mu yomb tey mu yomb bu subaa mu jafe noonu la adduna summa taqumuna aafiya léeg-léeg da feebar ba yaakaar da ngay dee léeg toog ci da nga naan yàlla est-ce que ma six mois ngi nii feebaru ma bënnu ma sama bëñ mettiwul kenn gaañu ma sa a ngi ñëw yonent sallallahu alayhi wasallam nee nañu heure bu ko yàlla xéewale waan suñ ñàkkaan nee nañ ñàkk ñàkkaan day commencé di bég di kontaan ñu ne ko looy bég mu ne xam naa ni inna ma'al usri yusran xam naa ni tey jii maa ngi ñàkk waaye bu subaa wóor na man sama borom dina ma jox waaye ku am tamit xaaral ni bis bis a ngi di nga ñàkk soo ñàkku tamit ña ngay wacce sa alal alal ëllëg dañuy mujj dañuy mujj ñàkk su ko defee loolu moo solo yàlla ñu yàlla jàppale yàlla ñu yàlla dimbali te lii yëpp ñu ngi koy waxee rek ci barke Seydina la sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seydina la soo leen gisee ñu toog di wax mais li ñuy wax ni ñun xamuñu ko woon mais ñu ko woon mais ñi ñi yàlla dimbaliwul lii xamuñu ko mais xamuñu ay aljana ay dee ay safara ay dekki yooyu xamuñu ko ba muy gëm ñu ñun yonent yàlla Muhammad moo ñu ko jàngal toujours ma ko wax dañuy fàtte loolu dañuy yaakaar ni lu ñu ab benn affaire la ñu mais c'est yonent bi moo ñu jàngal loolu xanaa déggoo ñu ñoom moo ñu li ñuy wax ta'akhkhara ba'than ta'akhkhara ba'than wa huwa fadlan muqaddamu ah min an-najmi ahda min an-najmi xam naa ci benn xarit bu leer xam na mu sax min an-najmi ahda bal min al-ghaybi akramu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu ñu ne ko waaw ki ki ngay wax mooy kan gaawal gaawee ñu ki ngay wax li ngay wax neex na mu ne kooku mooy jalilun jamilun fil qulubi mu'azzam bihi bihi ci moom yonent yàlla Muhammad al ardu tazhu wal bariyatu tabhaju attention waaye lu may lu doy waar la wax yonent yàlla Muhammad mais lu triste mais luy luy laal xol la wax yonent yàlla Muhammad mais lu neex lu rafet lu nooy lu yiw lu parfumé wu lay wax yonent bi xool li mu wax yonent bi taaxara baasan baasan bu dee yonent gi la yónni yónni yónni taaxara moo mujjee c'est le dernier waaye fadlan bu dee ngëneel la wa huwa muqaddamu wa huwa moom fadlan ci ngëneel muqaddamu mooy premier des premiers baasan taaxara muqaddamu fadlan huwal muqaddam bu dee yonent ji la moo mujjee ñëw que le dernier des messagers waaye fadlan ci wa huwal muqaddamu mooy kilifa ga ñu ne ko misaal ñu yonent bi sallallahu alayhi mu ne misaal bi ci gën rafet mooy star star mooy leen ci wolof mooy étoile waaye anglais star star mooy mbokk yéen ñu jàngoon kat seen leçon quatrième soriante lan lañ ci waxoon soriante ah comment ko leçon aca mu ne soriante c'est chercher les quatre points cardinaux yan la quels sont les quatre points cardinaux ki doon wax attends déglu leen non non non déglu leen déglu leen les quatre points cardinaux sont ah l'est l'ouest le nord des na benn des na benn waay l'est l'ouest le nord et le sud desul benn waaye des na benn waay et le centre waay ma hmm? ngo nga ne s'orienter mooy lan waaye léegi boobu jàll na léegi on s'oriente avec quoi avec la la boussole ak le soleil ak lan l'étoile polaire ak waaye les satellites waaye l'étoile ñii mais attends dañuy dañoo graw suñu mbokk yi mais liggéey bu kéemaane la ñuy def ci jamono su nekkul woon ñoom adduna mais adduna dañuy dañuy rayante adduna dañuy gaañante mais sunu mbokk yi eh, euh, lébu yi mais ñëpp a dee ko mais lébu ngay gis mu dugg ci géej ah du am montre du am busol du am dara jóge fii dem ba Gàmbi ci biir géej gi wàññeeku wàccaat Yoof fu mu jóge woon ngeen yaakaar lan la xam-xam la du xam-xam mais xam-xamu biddéew la biddéew bi du ko xoolee dina xam biddéew bi Dakar la jëm wala Thiès wala Gandiol wala feneen moom lay topp ba àgg fu mu jóge woon gis nga biddiw boobu noonu ah biddiw boobu waa ji nee na ni biddiw bi jubee bay jubale nee na yéen ci yàlla Muhammad moo ko gën a jub min an najmi ahda ahda moo gën a jub moo dàq a ginde moo dàq a dimbale moo dàq a orienté min an najmi ci biddiw soo jàngee salaat fatiha looy wax al fatihi lima wal xaatimi lima naasiril xaq bil xaq wal haadi wal wal haadi minan najmi ahda waa ji nee na sax bal li fi am akramu moo gën a tedd ëpp teraanga fopp taw allahu akbar xool leen taw taw taw dafa xam ku gëm ku gëmul taw xamul ku baax xamul bon taw rek la ni muy ñoro ni muy arrosé kaani noonu lay arrosé papaaya yoon na ko ci day tooyal rek minal abi min minal minal ghayth akramu mi nee na minal abi ahna nee na moo ëpp ci bàpp ci doom Seydina Muhammad lay wax de ah moo ëpp bàpp ci doom ci ñeewant minal ummi arham nee na moo ëpp yërmande ndey ci doom Seydina Muhammad ñun ñëpp mooy suñu yaay mooy suñu baay wallahi moo tax ko mais lim ñu lim ñu lim ñu mën mën suñuy ndey mën suñu baay gën gën gën ci ñun ci suñuy ndey gën ci ñun parce que suñuy ndey ci boppam yonent bi moo baax ci ñoom suñuy baay ci boppam yonent bi moo baax ci ñoom ndax suñuy kuréel yonent bi ñoom du ñu mel ñu mel du ñu am li ñu am moo tax ñuy wax ñu naan yaa nu gënal sunu yaay yow mi doomi Abdallah Muhammadun Rasulullah yaa jëlal sunu bay yow mi doomi Abdalaay Muhammadu Rasulullah yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu bay yow mi doomi Abdalaay Muhammadu Rasulullah yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu bay yow mi doomi Abdalaay Muhammadu Rasulullah yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay yow mi doomi Abdallah Muhammadu Rasulullah wallahi loolu xam nga lu wax ji ñu mën koo wax ñun te wuy juri nekk fi bàyyi nekk te doo ko waxee leneen billahi juuma ko wax leneen waxal keneen yaa ñu gënal baay am na bàyyi xam doo ko waxee fetal la génne dóor la baal wala ñu génne jaar aha ma lay dundal di la jox ceeb nga génn xëy naan diw yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yow tu te fous de moi loolu la yow mais soo ne yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay sa baay du ko déggee lu muy wax moom moom it danaan yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay baayam dégg ko lu muy wax yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay baay baayam dégg ko lu muy wax yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu waay maamam dégg ko lu muy wax yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal ba yow ma ba keroog yow ma xiyaama ñoom ñëpp loolu la ñuy wax ñu ni sunu sëb ba keroog yow ma xiyaama loolu la ñuy wax dégg nga wax ci est ma li tax ñu mën koo wax parce que sa baay loolu lay wax moom sa baay danaan Muhammad moomu gënal sama yaay moomu gënal sama baay loolu moo tax nga am fiti wax ne moomu gënal sama baay moomu gënal sama yaay su nekk loolu loolu cajjin sa njëkk yow waaye sa baay bu ko déggee day kontaan de soo sooy daaneel way bi rek moom muy jël moom it di way par force a minal ummi arhamu kooku mooy kan mooy jëliilun ku màgg la jëmiilun ku rafet la loolu moom kenn ko werante yéen ci yàlla moom bëggee sax rafet. waaw ah, moo tax te way woo ma ne ko way wii la sax benn biir lañ ci wax ma ne ko yaa rafet te yaa rafet ñaari rafet yaa rafet te yaa rafet ku la sopp sax rafet jëm jëm bëgg di ko y rafet Muhammadu Rasulullah way bi dafa bari ëpp na 137 bayit xaw ma benn boobu rek lañ ci way moo jàm bayee mooy yaa nu gënal suñu yaay bi dafa bari ñu xam nañ li may wax ma ne ko yaa rafet te yaa rafet ku la sopp sax rafet jëm bëgg di ko y rafet Muhammadu Rasulullah ah c'est ça ma nga qulubi mu'azzam bis bu nekk day gën a màgg ci biir xol yi yàlla ko yàlla da gën a defal bii ci moom yonent yàlla Muhammad al ardu tazhu wal bariyyu tabhaju suuf si tey jii am njàpp ci suuf si wala nga tiim ci am tiim mu nangu c'est parce que yonent yàlla Muhammad moom ci biir wallahi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 c'est parce que Seydina Muhammad la mbir ci biir suuf si moo tax Sofyanke ba dafa ba càgg dafa toog ba càgg yara xol ba fees jël ak yonent Yàlla Muhammad ba ba mu explosé am kuntu turaban tamshi alayya bi Makkata jeex na jeex na yaa kuntu tey ma nekk turaban bi suuf tamshi yow Seydina Muhammad ngay tenkam di dox alayya ci sama kaw bi Makkata ci ci suufu Makkata ñoom ëpp parce que dafa dégg beneen sofianke muy wax ne su ma sañoon ma nekk nga nekk ma nekk dal nga may sol waaye di yuuxu xaal dal na ko dal ëpp na dal ëpp na si jën suufu tànkam yu tedd yi di dugg ci yow di la yow xamoo li ngay wax noppil xol ba tos explosé mu ne yaa laytanii kuntu turaaban tamshi alayya bi makkata ak a neexoon tey jii ma nekk suuf yow yéen ci yàlla Muhammad ngay dox sama kaw dox say soxla soo doxee rek ma lemu di gën a nooy moo tax ku baax ki sallallahu alayhi wasallam su doxaan ci kaw xeer nga gis tànkam waaye su doxee ci suuf parce que suuf si bu nekk day fekki morom pepp ngir yàkkaw li ko tànku yonent yàlla Muhammad xeer wi day day day concentré wu ba ba gën a dëgër ba yonent yàlla moom su tegee tànkam forme tànk ba nekk wal hajar sallallahu wa sallam wal hajar sallallahu wa sallam bi barahina tusallam wa alayhi dhillu mal wal hajar sallallahu wa sallam bi barahina tusallam wa alayhi zimmal sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla fayal moo ko kon jamilu jalilu fil qulubi mu'azzam su nekk leen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ngeen ardu tësu wal bëri yëpp tëbëri ñun ñii ñëpp safara lañ jëm ñun ñëpp dañuy degee ñun ñëpp dañuy def li tubaab yi def ñii wedd yàlla lañ nekkee ca la ñuy nekk fontoo suñu ndey fontoo suñu baay toroxal suñu bopp duñ ña am duñ jox benn valeur suñu jëmm duñ jox benn valeur suñu ruux li ñuy dundee mooy di dund comme animaux yi moom la ñuy dundee ba dee Seydina Muhammad moo ñu humanisé moo ñu def nit moo tax alxuraan gaaw soo jàngee sóoratul baqara moo ci gën a mag gën cee gudd ah ginnaaw fatiha mais ban saar moo mujj alxuraan sóoratu sóoratu annaas moo tax message alxuraan yëpp kenn moo ko tax a jóg mooy annaas nit te nit mooy jinne rek miinal jinnati moo nga nit mooy jinne jinne mooy nit benn la mooy astaqalayni borom ñaari bijji bopp yi malaaka yi bokkuñ ci beneen catégorie lañ kon yàlla ñu yàlla dimbali yàlla jàppale ñu jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, tabarakallahu gaa yi ñoo kii rek moo tax ñu dugg fii waaye ñëpp xam na ni semaine bi yëpp fitna yi lañ nekkoon démb ñoo ngi woon ci lu mel nii ba 11 heures ah xam nga sama waxtaan wax wayi du donc noppal bi ci bëri donc euh, léegi nii ñu ci lañ jóge ci lañ jóge semaine bi yëpp ñu ngi woon ci tey sëñ bi nag yóbbu yóbbantewoon na ay ngërëm ak ay ñaan jëmale ko ci safinatul ko defee ñaan yi du ñaanu euh, ngërëm yi du ngërëmu jamono déedéet ngërëmu encouragement rek la ñaan la te yaakaar na ci ñun du dëgg waaw xaaj Mouhamed Ndieguène nga liggéeyal ba pare mën la jërëjëf baax na kooku defaru at nag àllaxira la say njaboot sax dañuy texe ñépp ay wallaahi la ku yàlla gërëm léppam yàlla koy gërëm te moom bokkul yàlla boole na ko ci ñoom kon su xalifaam bi def yitte yéen ñépp ngeen ñëw taxaw ah def ci ah, yitte bu am solo loolu tey naru woon ñëw tuuram tey gàntaloon naa waaye suñ bee muy yóbbante te yóbbanteem yónni la yi ñëw ba ci fii nag wax si leen ko mooy mbégteem seen kilifa nag du kontaanee jeex na kon kontaanu kilifa moo baax waaw loolu rek am solo insha allah ci sox loolu laa bëggoon a waxtaan wallaahi waaye nag fa tabarakallahu jamono dafay doy waar fa doy waar te ñun ñoo war a texe loolu moo tax ñu bàyyi li ñu bëggoon wax yépp jëm ci lii ngir ñun ñëpp ñu wëlbatiku rek tuub dellu ci yàlla bàyyi kii caaxaan yi di julli di woor nangul yàlla daal xam ni yàlla mooy yàlla ñun ay jaam lañ ñun ñëpp rek kenn su xol yi ci des garaawul xam nga mu wax xaw yi ci ay affaire Sénégal Sénégal maa la quoi day jàll sunne xolo sunne Cheikh Tidiane neel suñu yëf sunne Sëriñ Bamba neel amul morom parce que loolu noonu la ñu dundee ñun yooyu lañ gëm suñu waxee Muhammad fi tasul mais nag attention ca biir mais na nga nangoo jaamu yàlla est-ce que da nga wax ji c'est ça gars yi duñ demee marché duñ jaaxlee mais ku nekk la ñuy waatee ci gëmuñ ci dara barke maam Cheikh Ibrahima barke gëmuñ ca dara mais xam na ni milieu ba moo ko laaj soo fa nekkee naan ay barke sëñ diw nit ku sell yooyu wala nit ku ku ñu xamul ci guerrier wala ci àgg wala ci sadik danaan kii nooy man la foog nga tudd ay tur yu grave barke sëñ Baye Fall Ndiaye borom laafa ñun it borom laafa de xam naa ne gën nga borom laafa dara mooy ku sol laafa rek hmm? yooyu rek. milieu bi moo ko laaj mais bu mu tax xoolal loo nekk nekk ci bagage yooyu nga waate alaaj Mourou Ndieguène moo ko laaj nit ñi ñoo ñu xol ay bagage ba ñu xaw a dox àndal ak ñoom seen dox boobu mais bu mu tee xoolal su gaa yi see rek tëjal sa buntu jublu yàlla c'est ça. <laughs> benn maam noonu Euh, dama tudd turam parce que léegi kilifa la waaw kilifa la léegi dañ koy jël exemple sax ci wàllu yi waaye ah, bi mu nekk sëriñam noonu la su liggéey nekk ci tool yi di bay di bay ba tisbaar jot mais day dox lu man un kilomètre fii ba lycée dem jàpp ba set jullee jullee ñoo taxaw ak liggéey bi benn bi sëñ bi ne kii daal gis naa ni heure jant bi jengee rek ma gis ko mu seey sëñ bay jugal boppam topp di dox ba lycée Malick Sy par fekk ko muy julli mu woo ko ne ko kaay mu ne ko gis ni li muy gis nii mbooloo mi rek a tax waaye man su muy ñibbi su ñëpp demee sama bon julli yëpp laay fay yëpp laay mu ne ko nag comme nii la demee yeewi naa la demal waaye nag dama lay boole sëriñ bu mat sëriñ mu ne ko kokkal mu ne ko alaaj muur njëriñ waaw mu ne ko demal yow jaamukatu yàlla nga wëliyu nga nitu yàlla nga li nga bëgg fi nga koy amee mooy alal buur nga dem sa jaamu yàlla du rax lu toll ni bépp suuf te yàlla dina la gërëm bala ngaa dee wallahi léegi wëliyu la bi ñu tudd wëliyu dañ koy boole ci wëliyu yu mag yi taalibe yu mag dañ koy ci tudd billahi ma moom ko nekk ni boppam su ma ko wax loolu du ma ko nekk xam ñu loolu problème rek nag mën nañu di xumbal nii di def ay affaire di bëggee mais du jaamu yàlla jotee ci leen ci gaa yi de dem leen toog wéet ak yàlla parce que ku ci di yàgg sa bàmmeel la man duma la fa fekk du sëñ muniru du alaaj mun njëgën mais du sëriñ bi du kenn mais du ci kenn jàpp leen yàlla ñun ñëpp nañ jàmm yàlla sellal dee dem aljanna loolu mooy bi du dëgg yàlla ñu yàlla jàppale jay seydna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, kontaan nañu baax sëñ bi kontaan na tabarakallah yi baax na te lépp li ci a ci gën li ko ci gën a neex mooy lépp daf sell parce que mbooloo bu bëri mën na ñëw foofu toj foofu kii mais sëñ bi gëmul loolu xamul ndax papam xaaj Muhammad dafa dajeeg benn nit yàlla bu mag du ma tudd turam ngir teggin ne ko ah man de bariwuma tànk ci yow du dara séquñ tus dara te boobu kooku jamono boobu ñëppay dem ci moom ku demul ci moom daanaka dëkk bi ñëpp lay mu ne ko du dara sama baay moo fees del sama bët rek maam laa ji loolu la ko mu ne ko laa jox ma baro dafa fees del li sama bët ba mënatumaa gis kenn loolu kese mu ne ko nit ku baax day day doyloo baayam dégg nga loolu ko sëriñ ba tontu fonk ko respecté ko ñuy wax ko coow lu bari mun leen mais bàyyi leen coow ñi ngeen di wax ñëpp seen bàyyi dañoo lal der yor kurus di woo yàlla ba yàlla fekk leen fu ñu jëm fu ñu jëm mbir mi mooy istiqaamatu sax ci yaam yàlla su yomal xiyaamee ñun ñu amee jox leen ñoom suñu amee jox ñun ñëpp ñu bokk texe dem ànd ak yonent yàlla Muhammad dem aljanna loolu rek am solo ñun ñëpp yàlla ñu ci yàlla defal su ko defee euh, sëñ bi kontaan gis na sellal bi gis na taxawaay bi euh, gis na rafetal bi gis na yitte bi te lépp tegu ci discipline waxuñu ci kenn noppil waxuñu ci kenn taxawal fii donc euh, def ngeen ko ak pas de euh, euh, loolu musu faa am ñu gàmm ba 11h ci suba yéen ñëpp kenn demu fi mais loolu musu faa am mais musu faa am gars balaa ñu fajar ñëpp seey ku nekk daw dem 11h30 midi presque fa la leen fekk ngeen raxas ci nii yéey matt yi defar bagage yi ba mu correct yëpp te lépp di fi lu sell laajoo leen ci dërëm lu dul fas fas ak doogu loolu vraiment euh, sëñ bi neen naa leen ko wax bu baax. man xam man waxoon naa ko ma ne ko ñooñu jë ñooñu bëgguñu sax ngërëm ñooñu gëmuñu ngërëm gëmuñu ngërëm ñooñu li ñu gëm mooy jëf li lay war ñu def ko mu jeex waaye mu ne ma fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith jeex na loolu rek la kon yàlla yàlla barke lépp bu jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu bu baax suñu frère yi seen vieux moom suñu mbokk la ñoo bokkoon école xaritu suñu xalifa la barakallahu di frère ci seen bay ñëpp ak waa kër di bàyyi aale ñoo ngi ziar bu baax di ñaan yàlla yàlla bàyyi